a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fayaquulu al-imaamu hujjatul islaam Abu Zakariyaa an-Nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baab as-salaasumiya wa isnaani wa sittuun. kon walillaahi alhamdu wal minna. suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci kitaabul umuur almanhiyi anha chapitre biñ jeexaloon moo doon chapitre trois cent soixante et un doon wax baabu karahati alxuruji min baladin waqa'a bihi alwaba firaran minhu wa karahati alqudumi alayhi hadis biñ gisoon bi weesta moo doon dernier moo doon mille sept cent quatre-vingt-douze mu ne woon wa an usamata radiyallahu anhu wa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idha sami'tum at-ta'una bi ardin fala tadkhuluha fa ida waqaa bi ardin wa antum fiha fala taxruju minha walillahi alhamdu walminna tey ñu war a continuer euh, dernier chapitre yi bi di kitaabul umuur al manhi anha tey nag ñu war gis chapitre boo xam ne muy chapitre trois cent soixante-deux mu ne baabu al imaam al xaafiz an-Nawawi mu ne baabu taxliidi taraayi wane taraayu fii taxriimi xaram gu mu xaram as-sihr waaw waaw la gravité vraiment euh, tere gu ñu tere li nga xam ne mooy ak njabar xam nga noonu la jëmal alkahana ah kuhaan façon yooyu waxoon nañ la euh, sihr beneen affaire la boo xam ne dañoo niroog ñoom waaw gisoon nañu arras bi kii jéem a xam-xam lu ay mbir kaahin bi di sukkandikoo ci biddiw yeeg saytaane yeeg seen xeet yooyu tey nag comme niñ la waxoon ne dinañ ci taxaw ci buntu boobu mooy bii baabu buntu tax ak taxliil tarab bu ñu taral fii tahrim ci xaraamal as-sihr li nga xam ne mooy la magie mooy li nga xam ne mooy ak njabar da ngay xam ne ak njabar mbir mu garaaw a garaaw la njabar mbir mu garaaw a garaaw la waaw wal billaah ak sixru boroom xam-xamu luga yi ci gàttal dañ naan ak sixru mooy kullu ma latufa maxaduhu wa daq waaw mooy lépp loo xam ne dafa sew ak génnaayam ni nga koy amee ak jàppuwaayam ba pare daal di tuuti daal di sew ngir mu fee la waaw lu sew la waaw léegi euh, loolu mooy ci wàllu làng ci gàttal borom Ibnul Faris rahmatullah alayhi mu ne ak sixru nag boo seetloo li muy kii mooy ixraajul baatili fii suuratil xaq waaw <laughs> mooy génne neen mais peinture ko dëgg loo xam ne neen la mais sauf que ñi mu koy wan dañuy jàpp ne moom li mu ci bëgg ñu gis ko loolu la ciy gis kene lii nii la alors que dëgg-dëgg réalité bi mooy loolu demewul noonu waaw mu ne moo tax dañ koy wax wa yuqaalu huwa alxadi'a moo tax ñenn ñi ne mooy ak waraate rek waaw waaw moo tax bu mu ne bu nit ki ne saxarahu bi kalaamihi mooy istamaalahu bi riqatihi wa husni tarkibihi mu ne moo tax nit ki bu la nee eh, saay njabar na koog làmmiñam wi rek <laughs> mooy fexe na ba lim bëgg ci moom eh, attiré ko ci moom am na ko ci lan ci làmmiñam bu neex bi nga xam ne rek moom la utiliser moom la wax waaw ci loolu képp képp dépassé wu ko ak tamit ni nga xam ne noonu lay agencé buy wax ni nga xam ne noonu lay defaree euh, phrase yi di ko ba ni nga xam ne moom li mu bëgg nga dégg ak li nga bëgg fi mu la bëgg a jëme da mujj daal di mel ni daal ku jàng jëm ci moom ah, xam ne mbir yu bari ay mbir la yoo xam ne yu taxayal ala ghayri haqiqati moo tax ci urfu shar'i al imam Fakhruddin ar-Razi ci tafsiram bi mu ne lafzu sihri fi urfi shar'i mukhtassun bi kulli amrin yaxfa sababa wa yutakhayalu ala ghayri haqiqati waaw wa yajri ak tamwih wal xidaa waaw mu am wa yajri majra at-tamwih wal xidaa mu ne ci bu dee nag sharia daa wa as-sihr lu mu ci jublu mooy dañ koo jagle lépp loo xamante ne nii sababam dafa sew dafa nëbbu dafa nëbbu waaw nga xam ne dañ koy da ngay may jenneer di impressionné ay eh, di jàpp ne lii jàpp ne lii la ci loo xamante ne réellement li nga gis ak li nga jàpp lool du réalité dëgg-dëgg waaw mooy li nga xam dañ lay melal mbir ndekete yoo dëgg-dëgg du moom ak tromperie la rek waaw moo tax la boroom bi naan ci alquran yuxayyalu ilayhi min sihrihim annaha tasa mooy njabaru firawna ya lañ bañ euh, dajeek sayna Muusa alayhi salaatu wassalaam seen bant yañ sànni woon loolu yépp ci bëtu nit ñi rek saharu a'yunan naas moo tax borom bi ne li ñu li li nga xam ne moom lañ jabar mooy bëtu nit ñi bët nit ñee doon gis loolu mais réalité bi demewul woon noonu waaw akbar léegi nag loolu mooy wàllu sihr ci gàttal kon sihr mbir la moo xamante ne ni euh, lu sew la mbir la moo xamante ne nii léegi nag mu des boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi lii al imaam al xaafiz ibn Hajar ba ci def lu am am solo waaw bi nga xamante ne nii ci euh, Fathul Baari sharh Sahih imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi def na ci benn mbëstal bu ama ama am solo bi muy shara ci kitaabu at-tibb baabu sihr baabu sihri foofee def na fa lu ama am solo yoo xam ne yii nii ñuy wax yooyu yépp yii nii yépp foofu akbar fa jazaahu Allahu an al-islaami waaw waaw léegi nag mu muy wax euh, al imaam al xaafis dañuy jël yenn yi rek euh, mooy façon njabar yi am boroom xam-xam yi lan lañ ci wax mu ne qaala ar-raahib ar-raaghib al-asbahaani wa ghayruhu mu ne ar-raaghib al-asbahaani de rahimahullah nee na ak keneen ku dul moom as-sihru yutlaqu ala ma'an mu ne gis nga euh, njabar dinañ ko tudd wax ko ci ay maana yu wuti yu bari ahaduha benn ma latufa wa daq mooy li wax sànq loo xam ne dafa sew waaw dafa sew c'est fin finesse la àndal mu ne wa minhu saxartu sabiya bu ma nee saxartu sabiya mooy xaada'tuhu mooy nax naa ko bu ma nee saxartu sabiya mooy nax naa gone gi waaw da koo nax ci day jàpp ne lii rek da nga koo nax trompé waaw waaw kay léegi euh, mu ne beneen am na yeneen yu indi mais dañuy gàttal dañuy jàll mu ne askaani beneen façon mooy maa yaqamu bi xidaa yoo xamante ne moom ci tromperie lay jóge waaw ak naxaate wa taxiilaat ak di la genneerloo ay mbir nga jàpp ne lii la laa xaqiiqata laha mooy doon wax te amul benn yi <coughs> ndax wa lu mel ni maa yafaluhu al mushaw al mushawis comme li nga xamante ni waa ji nga xamante ne ni mooy al mushawis <laughs> mooy kii defarum jabar moom lay def lan min sarfi al absaar amma yata'ataahu bi xiffati yadihi waaw mu ne nga xam ne mooy li muy def nga xam ne day wëlbati bëtu nit ñi moom lay liggéey waa ji njabarkat bi nga xam ne day wëlbati bëtu nit ñi li muy def ci loxoom lu ci lu sew mu ne ci loolu moom la euh, waxu borom bi tabaaraka wa taala bi Ibnul Faris doon wax sànq doon ko fàttali yu ilayhi yalu sihrihim annahaa mooy keroog jabarkat bañ sànnee seen yat yi mu nekk jàmm waaw ñii ci bëtu nit ñi jàmm waaw ndax saxaru ayunan naas li nga xam ne moom lañu njabar mooy bëtu nit ñi nga xam ne dañuy jàpp ne lii la mais en réalité du loolu waaw nag mu ne ak saalis ñetteel bi maa yaxsulu bi muawanati ash-shayatin bi darb min at-taqarrub ilayhim wa ila dhalika al-ishara bi qawlihi ta'ala walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra mu ne mooy li nga xam ne nit ki da koy eh, njabar njabarkat bi da koy def mais di sukkandikoo saytaane yi di wut seen dimbal di fexe di leen jegeñ jegeñlu bu ko defee ñu man koo jàppale ci muy def nga xam ne yenn yu nga xam ne comme que ñoom dañuy man di soppandaku jinne yëg yooyu bu ko defee moom muy defal loolu saytaane bi bu ko defee nag muy impressionné gaa yi voilà mu ne loolu mooy li nga xamante ne moom la alxuraan di junju naan walaakinna shayaatiina kafaru que ne saytaane yi nga xam ne ñoom ñooy defuk njabar kafaru yu'allimuuna an-naasa sihr non seulement ñooy defuk njabar mooy ñoo ko jàngal nit ñi. ñooy jàngal nit ñi ak njabar mu ne ñeenteel maa yaxsulu bi muxaatabati alkawaakib wa istinzaali ruuxaaniyatiha bi zaamihim mu ne mooy li nga xamante ni façon beneen jabar bi nee nañu astre biddiw yi lañuy ñuy waxal waaw la fexe euh, daa am benn ruuxaan yi bu nekk ci seen biir loo xam ne moo ko yëggal loo xam ne lu abstrait la benn affaire boo xamante ni du dara lu dul seytaane mu mag bi kese la waaw ci ñoom li ñu jàpp waaw kon loolu moom la al ñoom al imaam Ibn al Faris wax <laughs> waaw waaw léegi al imaam al xajar moo dañuy dañuy dañuy sotti di ci ay mbir tuuti mu ne as-sihru nag yutlaqu wa yuraadu bil a bihi al ala léeg-léeg dinañ wax njabar jublu ci euh, sihr ci boppam mu sihr jublu ci mooy matériel bi euh, waa ji di utiliser njabarkat bi allati yusharu biha moom lay jabari nit ki comme jël benn poupée boo xam ne moom lay def di ci jam ay puso bu ci jamee jam si lu bari bu ko defee takk waa ji comme yu mel noonu loolu dañ koy woowe njabar mu ne waaye wa ko dinañ ko joyal wa yuraadu bi fi'lu saaxir waaye dinañ ci jublu tamit ne sihr mooy jabarkat bi li muy def dañ koy poupée yi muy utiliser wala yee bouteille yéeg salteem yooyu dañ koy woowe sihr mais moom jëf ji muy jëf dañ koy woowe sihr ah mu ne wal aala taaratan takunu maanan min al maani faqat léeg-léeg tamit du nekk sax aala bi mooy li muy utiliser du sax ab poupée wala loo xam ne luñ mën a laal la mais ay maanaam rek ay kàddu yu muy wax yoo xam ne moom lay agencé di ko wax yoo xamante ne ay turu jinne yu muy jël ay yu mel noonu <laughs> waaw faqat kese waaw comme kon ruqa comme ki nga xam ne mooy def ruqya di euh, ci wàllu sharia am ngay kàddu lay wax kii wi tamit day def yu mel noonu waaw waaye it wan nafsu fil uqad ak tamit di ëf ci ay buum yoo xam ne moom lay ci ëf am lu mu wax ëf takk ëf takk wa min sharri nafaasaat yi fil uqad yi ca suuratul falaq dégg nga nga eh, ñi nga xamante ne mooy eh, di muslu ci mbonuk ñi nga xamante ne ñooy ëf xaakoon yi ci buum yi di takk di ëf di di di oh, ëf di takk nga xamante ne nii eh, ci takk yooyee muy njabarkat yu jigéen yu yiis yi wal iyaadu wal iyaadu billah léegi eh, boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim eh, eh, al imaam an-Nawawi nañ xool imaam an-Nawawi rahimahullah ci al ci al minhaj rahmatullahi alayhi li nga xam ne moom la wax moom ah. mu ne léegi ñuy ñëw ci boroom xam-xam yi wute bu ñu wute ci sihr est-ce loolu bon sihir sax jabar léegi mu ne qaala al imaam al Maaziri rahimahullah mu ne imaam al Maaziri nekkoon sëriñu kan imaam al Qaadi Iyaad <laughs> waaw al Mu'lim boroom al Mu'lim moom mi moo bind al Mu'lim taalibeem mi eh, àggale da Ikmaalul Mu'lim bi al imaam al Qaadi Iyaad rahmatullah alayhima mu ne imaam al-Maaziri nee na rahimahullah al-Maliki mazhabu ahli sunnati wa jumhuri al-ulama ala isbaati sih mu ne li nga xam ne mooy mazhabu waa ahlu sunna wal jamaa ak li ëpp l'écra majorité day boroom xam-xam mooy dañoo saxal ne njabaar am na wa anna lahu xaqiqa ka xaqiqati gayrihi min al ashyaa waaye am na effet ah, mooy njabar bu ko nit defee nit borom bi bu dogalee loolu laal ko moom loolu dina ko man na ko dal da koy dal bu dee loolu la dogal te bu boobaa day am ci boppam boo xam da koy yëg te da koy gis waaw comme yeneen mbir yi rek yi nga xam ne dañoo sax mu ne xilaafan wuteeg li man ankara zalika ñi nga xam ne ñoo bañ na déedéet sihr lii lépp dara la ci amul wa nafa haqiqatahu ba pare mu daal di dàq ne réalité njabar moo amul mu ne wa adaafa maa yaqa'u minhu ila xayalatin batila la xaqiqata laha mu ne li nga xamante ne moom la euh, sihr ak saaxir yi njabarkat yoo ñuy def du dara lu dul ay de ay ay ay ay ay illumination kese la waaw ay mbir la yoo xam ne ay def-defe ay looy defe yaakaar ay ay imagination kese la yoo xamante ne yu neen la amul réalité ci dëgg-dëgg amul waaw mu ne waqad zakarahu llahu taala fi kitaabihi mooy lam doon wax ne leen la yuxayyalu waaw loolu ñoom lañ jàpp ne waaw kay loolu day wane ne mi affaire bi amul waay yuxayalu ilayhi min sihrihim naa tafa kene ñoom dañuy jenneer jàpp ne ci seen jabar dañu def kene seen bant yi day dox comme ay jaan alors que di di di di zigzag alors que loolu demewul noonu waaw mu ne wa zuke wa zakara annahu mimma yata'allam mu ne ta borom bi euh, euh, euh, lii wane ne eh, ñële Euh, li waa kii wax waa ahlul sunna wa jumhurul ulama mooy dëgg mooy borom bi tudd na njabar ci alquran comme ko gise fii voilà ko ci ci alquran benn ba pare tudd na euh, euh, wa zakara annahu nit ñi dañ koy jàng waaw ci dinañ gis aaya boobu ndax imaamu Nawawi moom la indi waaw mooy aaya bi nga xamante ne moo nekk suuratul baqara aaya 102 bi nga xamante ne moom lay wax naan wattabi'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki ala mulki sulayman wa ma kafara sulayman walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as mooy dañ koy ne sihr dañ koy jàng na ci ñuy jàng science yi nga xam ne gars dañ koy jàng waaw wa zakara te tudd na maa fiihi ishaara ila annahu mimma yakfur bihi tudd na ci biir foofu luy junj ko ne bokk na ci li nga xam ne day jërul kii te ko def ka ci nekk waaw waaw wa annahu te tamit sihru yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi kene nit ki njabarkat bi da ciy jaar ngir daal di tàqale diggante nit ki ak soxnaam dafa tudd nit ak soxnaam ndax ñoo gën a jege mais mooy nit ak baayam nit ak xaritam nit ak ay copain am mën na koo def voilà kon kay loolu bu amuloon effet yàlla dina tudd lool wal iyaadu billah ah bañ am effet <laughs> mu ne wa hada kulluhu la yumkinu fii ma laa haqiqata la lii manula nekk ci loo xam ne amul dëgg dëgg réalité amul lu amul lii yow loo xamante ne mooy ñi koy dàq naan non loolu ci xel kese la ay jemeer kese la yooyu waaye existe wul exactement mais alxuraan bu tuddee ne yu xayyalu ilay min fihim annaha tas'a loolu mais loolu benn façon la mais tudd na fii nii ci aaya 103 bi suuratul baqara que dañ ciy jànge loo xam ne moom la ñuy tase diggante nit ak borom ak soxna loolu amul effet <laughs> bañ am kon mu ngi noonu <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee quoi wallahu ta'ala a'lam léegi eh, buñ ñëwaatee ci al imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ëndil nag wute boroom xam-xam yi ci wàll wi mu ne moom al imaam al xaafis mu ne euh, euh, dañoo wute fi sihri quoi fa qiila am nañu ne taxyiilun faqat mooy liñ la doon wax sànq mu ne ñi ñi wax lii léegi nag muy indi turu ñooñu xam nga fee imaam al maaziri tuddul exactement ñan ñoo wax mu ne ñuy wax loolu ne taxilul faqat la quoi non loolu wooy loolu loolu ay feeru jeneer kese la ay imagination la bu nit ki jàpp ci xelam que di gis nii mën na ñëw sax ba ci lu muy gis ñu yaa mu yaakaar ne lii la comme rek li ngay xam ne euh, sarabun biqi'a yahsabu dam'anu ma'a boobu alquran bi wax mooy mirage booy dox ci àll bi mu tàng jër wala fenn wala saa ngay doon yi ci ta nga gis tali bu fu sori mu gi tàng jër mel ni da gis fële ndox ñaan garab xool garab gat nekk foofu ci kanamu foofu la la ndox mi ne boo ba foofu doo dara ñu ne nag sixru loolu la ñii dañ ne loolu la voilà amul benn réalité <laughs> léegi nag ana ñam ñoo wax nii te amul benn réalité mënu wa hada ikhtiyaaru abi ja'far al istirbazi min ash-shafi'iyya muy abu ja'far al istirbazi bokk ci shafi'i wa abu bakr ar-razi min al-hanafiyya al imam abu bakr ar-razi bokk ci hanafiyyi wa ibn hazm al-zahiri al imam ibn hazm az-Zahiri rahmatullah wa ta'ifa ak beneen mbooloo <laughs> voilà mu ne ñoom lii la ñu wax léegi nag après mu daal indi wax Imam An-Nawawi bi ñu gisoon sax mu ne wa sahih am na lahu haqiqa te ni am na dëgg wa bihi qata'a jumhur ci jumhur ci law jumhurul ulama daal di dogu wa alayhi ammatul ulama wa yadullu alayhi al-kitab was-sunna as-sahiha al-mashhura inta mu ne lool loolu la Imam An-Nawawi ne loolu dëgg looy bañ a am réalité te loolu ci la jumhurul ulama dogu ak mboolem boroom xam-xam yi ëpp ci ñoom te loolu la alquran ak sunna daal di eh, wane xam nga yeneen saa salaam eh, labit da ko da koo da koo njabaroon waaw xadiis mu ngi ci Saxiixayni mu ngi ma ne ci Saxiixayni labit benn yahuud la bu bokkoon ci waa Banu Zurayq moom moo njabaroon yonent ba lay saa na ko naan al imaamu Ahmad ibn Muhammad ak al imaamu Ibn Maaja rahmatullah alayhim solo nañ ko Sayyidatu Aïsha moo ne saxara rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yahudiyun min yahudi bani zurayq yuqaalu lahu labid ibn al-asam <laughs> mu ne ma ne njabar na yonent ma lay saasaam njabar nañ ko ab yahud boo xamante ne ci yahudu banu zurayq la bokk koo xam ne labid ibn al la tuddoon waaw mu ngi noonu waaw <laughs> ba yonent saasaam benn mu ne mu ne mu ne sayyidatu Aisha ya Aisha anna allaha aftaani fi ma staftaytuhu fi jaa'ani rajulan faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijli fa qala alladhi 'inda ra'si lilladhi 'inda rijli aw alladhi 'inda rijli aw alladhi 'inda rijli lilladhi 'inda ra'si ma waja'u rajul qalu madbub qala madbub qala man tabba qala labid ibn al-a'sam qala fi ay shay après mu wax ci lan la woon ci karaw goo xam ne moom la ko jabarewoon moo yeneen saa salaam ba bon hadis boobu taxuñoo jóg wane ne loolu daa am réalité <laughs> doon ci ñaan boroomam ngir mu euh, non seulement mu muccal ko ci li ko dal nii ci jabar gi ñu ko jabar mais kan moo ko def dëgg-dëgg waaw mu ne mu ne Sayyidatu Aisha yow xanaa xanaa yëgoo ne borom bi daal dina may ubbee ci li nga xam ne moom laa ko doon sàkk mu ubbee ma ne daa am ñaari nit ñu ma dëkkal fekk ci da doon gént ci gént ci nelaw te ru'yal anbiya xaq nee na kenn ki toog ci sama côté bopp sama wetu bopp keneen ki sama côté tànk wala léegi ki nekk ci sama côté bopp wala ki nekk sama côté tànk wax keneen ki ne ko mais kii lan moo ko dal hmm? lan moo koy met ma mat bu mooy dañ koo faj mooy dañ koo liggéey mu ne kan moo ko liggéey <laughs> mu ne Labid ibn al-Asam <laughs> après mu wax ko ci la nga xamante ne mooy karaw yoo xam ne yeneen saasam bam doon defar boppam di ko waajal ak a peñe ci la ko jële woon waaw daal di ko ciy liggéey kon loolu yëpp day wane ne lii nii ah, mbir la moo xamante ne kaa la voilà <laughs> waaw kon loolu lu amaam solo la waaw léegi kon mooy léegi nag am na beneen affaire boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi moo boo mooy à part nii mooy mbir la moo xamante ne bon xeetu mu'tazila yaak yooyu tamit xam nga ne ñoom ñoom yooyu lañ gëm quoi que ne moo lu amul quoi non yooyu yooyu yooyu waaye ñoom euh, seen affaire seen wax yooyu baatil la quoi neen la wal iyaadu billah léegi Euh, mu des mu des mu des mu des <laughs> mooy euh, waaw mais est-ce que jabarkat man euh, soppi dara nga dem lan ma ne par exemple mu jël crayon bi soppi ko mu nekk ak bant non non bant la crayon nañ ñu jël leneen mooy mu jël crayon bi crayon bi soppi ko mu nekk téléphone jël téléphone bi soppi ko mu nekkum ndox yu mel noonu. loolu nag boroom xam-xam yi dañ ci wute waaw ñu ne noonu loolu dina ko def nga koy gis nii mais loolu taxayul la faqat mooy ci yi nii loo ngay gis moo taxoon ñoom euh, mais ñu ñëwoon jëloon seen euh, jaan sànni seen banque mais mu nekk boo ko moom ay jaan lañ yoo xam ne dañu ngay dox di dem seen yoon loolu ci xayaal kese la mooy sa yi nii la ñuy saxaru ayunan naasi loolu la kese waaw <laughs> lii mooy xam nga lii moom mooy waxu eh, ñoom Zahiri ibn eh, Hazm ak ñaan doon ak ñoom sànq ñoom Abu Ja'far al-Istirbadi ni ci lool ci xelayam waaw dëgg la loolu ñu wax noonu loolu am na kenn neewu leen façon boobu amul ah am na mais est-ce que foofu kese la yem que ne mënuñoo def leneen ñoom foo ñoom dañ ne fii kese la parce que alxuraan lii rek la tudd waaye loolu de sa dëgg waaw. léegi euh, moo tax ñu ne mbir yi non seulement man na am effet ci sa koor yow njabar gi sa yaram ba nga am yenn genre feebar yi wala yenn yoo xamante ne day doo sawar waaw nekk mauvaise humeur ndeke waa ji dañ koo faj waaw waaye kanta euh, euh, soppi loo xamante ne nii <laughs> jëlu jëlu ab chaise def ko mbaam yu mel noonu ak contraire bi Euh, ñoom euh, waa jumhur rañ ne non loolu lool la nekk waaw am na nag ñu ndaw ñoo xamante ne ci boroom xam-xam ñu ne non loolu mën naa nekk mais loolu de toute façon moo tax imaam al euh, kii <laughs> an-Nawawi moo ko doon fa in kaana bil nadari ila al qudrati al ilahiyya fa musallam wala imaam al-Hafiz Ibn Hajar la imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne bu dee bi nga xamante ne da ngay xool lool ci côté li yàlla man man man lii nga xam ne borom bi am na kàttan def ko loolu moom man nañoo d'accord loolu mën a nekk la waaye nag affaire boobu à vrai mooy doo ko gis nii parce que bu dee gis nga ñoom ñu change soppi yu mel noon loolu mooy bëtu nit ñi kese lañ soppi waaw bëtu nit ñi képp lañ soppi waaye nekkul loo xamante ne ni euh, mbir mi amul lool imaam al-Hasan Hajar moo ko doon wax voilà. waaw wala euh, euh, in ñi léegi wa man qaala inna lahu haqiqa ixtalafu hal lahu ta'sirun faqat ah, ndax day am jeexital kese ci yaramu nit ki wala boog mën na dem ba ila al ihaalati bi haythu yusiru al jamaad hayawanan masalan wa aksu mu ne falladi alayhi al jumhur wala wal mooy ne noo taxayul la mooy yooyu la mën nañ la jël mel ni dañu soppi loolu jëlab nit naan dañ koy soppi mbaam ak yooyu yëpp dañuy kàcc loolu ma ñu ci tus waaw mais nag mën nañ laa gëm loo ne la kii xoolal waa ji jekki nga gis jekki rek gis mbaam dootoo gis waa ji loolu mais ci bët kese la mais du réalité boo xamante ne waa ji mbaam la voilà <laughs> voilà mu ne noonu loolu la naan nag bu dee bu njëkk que ne soppi dara mu nekk leneen lool bu dee ci côté kàttanu yàlla moom loolu mën a dégg la waaye bu dee ci wàllu gis nii loolu moom maxallul waaw foofu euh, fa la wute bi am ñenn ñi ne loolu mën naa nekk ñu ëpp na mukk waaw ndax ñi nga xam ne mu ne fa inna kathiran mimman yadda'i dhalika la yastati'u iqamatu al-burhan alayhi ñii wootewu ne def nañ loolu mais mënuñu ci indi benn preuve waaw mu ne wa naqala al-Xattaabi al-imaam al-Xattaabi nag daal di nay rahimahullah borom Ma'aalim as-Sunan daal di nay nettali anna qawman am na nit yoo xam ne ankaru sihra mutlaqan dañoo weddi ne njabar ci luñ doyal amul waaye mu ne na kannahu ana alqaa'ilina bi annahu taxyiilun faqat mu ne waaye daa mel ni ñu ngi jublu mooy comme imam Ibn Hazm yooyu rahmatullah ne ñoom affaire ni la ñuy travail ak sa gis ñoom li ñu bëgg wan la du réalité mu ne amaana ñooñ la ci jublu waaw wa illaa waaye bu dul loolu fa hiya mukaabar loolu moom mooy vraiment gis lu leer nañ ngay jéema weddi loo xam ne dafa leer waaw jébar goo xam ne alxuraan tudd ko suñu war a wax ne gaa yi lañ ko doon jàngale nit ñi yeneen saa saa ne njabar nañ njabar nañ ma nàngam ak nàngam yow nga ne loolu noonu amul wal iyaazu billaah <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam kon eh, loolu eh, mbir la moo xamante ne ni loo am am solo la waaw eh. waaw mu ne mu ne al imaam al Maaziri nee na jumhuurul ulamaa boroom xam-xam yi li jëpp ala isbaati sihr te ne am na xaqiqa kay waaw mu ne ñenn ñi daal di mooy li ñu wax léegi rek voilà waaye mu ne loolu moom wa huwa mardud waaw <laughs> waaw manul nekk ay xayaalaat kese baati la mu ne loolu mardud li wurudi an an naql bi isbaati sihr wa li anna al aql la yunkiru anna allaha qad yaxriqu al aada inda nutqi as-sahir bi kalaamin mulaffaq aw tarkibi ajsaamin aw masji bayna quwan ala tartibin maxsuus waaw mu ne loolu ci wàllu non seulement teg fii dañ koo dàq mais tamit xel da koo dàqul xel daa dàq que ne yàlla mën naa def loolu yàlla day jayaati sa nastatrjuhum min haythu la ya'lamun waaw dinaa leen jay ba fu ñu xamul ñu jàpp ne lii day wane lañ nekk dëgg la mu bind jamono ja nga xamante ne ci la eh, njabarkat bi di def bëggal nit lu bon def ay affaire am duur ay yow yooyu ñuy def seeni salte yooyu borom bi ci jayam ak maadute mu bind lañ bëgg mu mu dal waaja waaw jamono ja muy wax benn parole ay kàddu yoo xam ne moom lay agencé di ko di ko di ko toftale ak tamit ay mbir yoo xam ne moom lay jël di ko lëkkali ci ay yoo xam ne dañu am koor di leen sësale ko yemal ak tamit di dajale yoo di jaxase loo xamante ne ay force yoo xamante ne yu wuute la waaye def ko ci benn agencement boo xam ne bu ñu xam la yu mel noonu loolu euh, ba borom bi def lañu ñu bëgg tàqali diggante ni borom bi bu dogalee na loolu mën naa am man day dal kii jaare ko ci lool mooy borom mais dogal borom bee ko dogal voilà <laughs> mu ngi noonu wallahu taala alam léegi nag kon mooy lii la bëgg a wax mooy li waa jumhur jamaahirul ulama wax mooy lii dëgg mooy ne sihr lu am la waaw du ay loo xam ne dañaa yooyu ñi ko gëm rek lay dal non c'est pas ça loolu ñenn ji di wax ay non loolu foog nga gëm ko boo ko gëmul dara newu ci da doo wax doo bàyyi wax lu amul waaw <laughs> <laughs> ah. mais tamit jël sa àddina yëpp daal di koy gàll ci loolu lu jëngu nga ne dañ maa yow dañ maa jëg dañ maa liggéey ah yow boobu yaa ngi dugg ci loo xam ne yow loolu yaa ngi tàbbi ci lu xaram te en plus mooy sa dund du neex borom bi li mu ñu jàngal mooy qul lan yusibanaa illaa maa kataba allahu wéyal waaw jabarkat yi fii wax yépp ak ñi lay tëkku yépp waaw loolu lépp ay kàcc la waaw lépp lu mu nar lu mu jéem ci yow dara daloo ci dul laal lu yàlla bindoon waaw waaw i'lam <laughs> anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak waaw wa annahum law ijtama'u ala an yadurruka la yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlaam wa jaffati suhuf lii mooy pas-pasu euh, euh, jullit te moom lañu yeneen saa sa waxoon Mawlaana Ibnu Abbaas gisoon nañ ko fii ci Riyaad bi radiyallahu anhuma ne ko xamal ne gis nga nit ñépp umma bi buñ dajaloo woon ngir yàq la duñ la mënal tuus ngir jariñ la boobu duñ la mën a jariñ lu dul mbir moo xam ne yàlla bindoo na li ngeen ko jariñoo waaye ñoom ñépp ku dul yàlla rek malaaka yeeg ginne yeeg nit ñi ñépp buñ dajaloo woon ngir lor la du ñu la mën a lor loolu loo xam ne yàlla bindoon na dina la dal ay rufi'atil aqlam waaye gis nga kàddu ya xalam yi xalim ma yëroon bind dogal yi yëkkati nañ leen doo bindati wa jaxfati suhuf te këyit yañ doon bind dogalee wow nañ bu yàgg jeex na waaw lépp lu la dal mu ngi woon ci lawhul mahfuz la dul effacé wu que ne dina la dal waaw waaw que nga daw ak ay njànkam ak nangam ak xalaat yooyu yépp du ci dara. ci kenn kese la dépendre mooy ci yàlla est-ce que iradatullah qadarullah ci lii nii def na ko ngir mu dëppook yow mu laal la nga dajeeg moom bés wala déet loolu kese la waaw yeneen saa salaam ak gën ñëpp mooy sangu ñëpp te njabar nañ ko waaw mais yàqalu ko dara ci risaalaam ak li ko borom bi yónni woon sauf que day foog ne def na leen ndeke fekk defu ko woon ci loo xamante ne ay xeeru comme man ak yow yi ñuy am voilà lool la mais pas ci côté risaala gi loolu maasum borom bi loolu da ko ñoŋal amul kenn loo xamante ne lu ci masalaal dara waaw sinon bu lool amoon lan moo ñuy assuré ne kon alquran jub na waaw ndax loolu wallahu ya'simuka minan nas borom bi moo lay fegal ci nit ñi ça ne veut pas dire boo demee ci xare doo gaañu yeneen saa sam dem na Uhud gis nañ Uhud waxtaanoon nañ ko fi ci Riyad bi euh, plusieurs fois gaañ nañ ko damm nañ bëñam xalaqatul mighfar dugg na ci waj na tey ci kaw lex yoon ci kaw jëm ci bët yi foofu noonu casque bi mu soloon toj na ba kii yi fett fettu casque yi dugg foofu voilà est ce que loolu day wane ne yàlla ah mi na ko woon wallahu ya'simuka minan nas borom bi moo lay fegal ci nit ñi fegalu ko ah kay waaw mooy li ma la yónni dina àggale waaw waaw di ko matal ba mat sëkk dinaa la ñogal ci nit ñi ba li ñu bëgg mooy éliminer la wa in yakaadu alladhina kafaru la yazluqunaka bi absaarihim lamma sami'u dhikr waaw loolu moom du mën a nekk <laughs> ay way gaa bu ñu ko manoon dañ noon nooy nee képp lañ koy liggéey waaye nag borom bi moo leen ci jàppandalul moo tax yonent bi alayhi salaam borom bi moo ko ñoŋal ci loolee ba loolu di am ci benn yoon ci li nga xamante ne mooy risalatu sayyidina wa mawlana muhammadin alayhi afdalu salati wassalaam